A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaa. Fayaquulu rabbu ta'aalaa fi suuratil inshiqaaq. Kon suñu boroom di wax ci suuratul inshiqaaq muy xotteeku ak waddug asamaan si ni nga xam ne noonu la ni nga niñ ko gise nii du mel noonu. lépp nekk ay niir yoo xamante ne nii yoo xam ne daggaataw na mu ne bismillahi ci turu suñu borom mi nga xam ne mooy allah fees dell ak yërmande lay tàmbale arrahimi te yërmandeem yaatu ba daj ñépp daj lépp ci ñoom lay tàmbale mu ne ida samaau nshaqat ida samaau nshaqat waay waay keroog bi nga xamante ne nii la asamaan si nshaqat di xotteeku wa ida alkawaaki wa adinat li rabbiha wa xoqat mu daal di déggal topp gi nga xam ne mooy li rabbiha ñeel boroomam wa xoqat te aka yey sax moo yey topp ndigali boroomam mi nga xam ne moo ko sant la muy def keroog la de wa ida al ardu muddat waaye it fàttaliku leen bés bi nga xamante ne mu ngi ñëw waaye dee leen xaar bis bi nga xam ne wa idal ardu muddat bés bi nga xam ne ci la ñuy tàllale li nga xamante ne nii suuf si la nga xamante ne dañ koy gën a tàllal wa alqat ma fiha wa taxallat nga xamante ne dina sànni bu korogee ma fiha li nekk ci biiram lépp lay gëq daal di koy génne ci ñi nga xam ne mooy ñi nekk ñi ñu dencoon ci biiram waaye it alal yi ci newoon yépp wa taxallat mu wéet dara biiram moom suuf bu keroogee mu ne wa adinat te bu keroogee wa adinat li rabbiha wa xoqat suufit def ne asamaan daal di dégg ndigalu boroomam mi ko sant mu def loo lële wa xoqat aka yey sax topp li nga xam ne mooy ndigalu boroomam mu ne nag bu keroogee yaa ayyuhal insaan yow mi may nettali lii di yow nit ki nanga xam ne innaka kaadihun ilaa rabbika kadhan fa mulaaqiih xamal ne ci sa àddina bii de ku sonn nga mooy kuy liggéey la di tës ka dang ilaa rabbika waaye na nga xam ne loo dang-dangee ko tëstësi rek ilaa rabbika ca sa boroom la la jëme fa fa nga jëm ah fa mulaqi di nga dajeek sa jëf waaye di nga dajeek sa boroom de loolu na la leer fa amma man utiya gis nga nag bu keroogee fa amma man utiya kitaabahu bi yamini képp koo xamante ne nii nag bu keroogee moom téere jëfam moom da ko jël jot ko bi yaminihi ci li nga xam ne mooy ndejooram fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira kooku de xelséef nañ koo daldi atte xisaaban atte boo xamante ne nii bu bu woyof lay doon waaw wa yanqalibu mu daal di dellu ilaa ahlihi ca ñoñom ca waa aljana masruura mu kontaan daal di bég lool wa amma man utiya kitaabahu wara dhahri waaye kantaa ki nga xamante ne ni moom téerey jëfam moom fi mu ko jote mooy ca gannaawam ca dëgg ginnaawam la ko jote fa sawfa yad'u subura te mooy yéeféer bi fa sawfa xelséef na yad'u di woote di yuuxu naan subura di woote waay toskare waay fan laa jëm tay de alkuna ay waay waay fan laa jëm wa yaslaate dina dugg sa'ira safara way lakke boo gisee nag lii dal ko du nag borom bi da koo teg loo xam ne defu ko woon ci kaw suuf de résultat bam defoon rek loolu la gis nii ndax lan la doon def mu ne innahu dëgg-dëgg gis nga yéeféer bii di yuuxu tey di woote halaak ne mooy taskare kaana nekkoon na fi ahlihi ca ay ñoñam bam newee ca àddina masruuran di bëgge bëgge goo xamante ne nii dara yàlla bokku ci mooy nekk ci boñ yàlla ba pare ne dëkk lool loolu la tudd ak mbége voilà innahu ba pare mu jàppoon ne moom dëgg-dëgg na am lan yaxuur dafa jàppoon jàppoon ne loolu mooy li nga xam ne mooy li am que bés du ñëw mukk mukk mukk mukk bañ koy delloo ci geneen dund mooy bu faatoo jàppoon na ne jeex na balaa suñu borom ne ah kay tey bañ a dellu inna rabbahu kaana bihi basira boroomam de ku xamoon la te ku ko doon gis la ku ko doon saytu la xam ne dina li muy jëf waaye it bu paree dina dellu ci moom fala uqsimu bi shafaq mu ne maa ngi waat wala jarul may waat wala maa ngi waat bi shafaq ci xonq xonq yoo yële bu timis giy dugg wallayli maa ngi waatit ci guddi wa maa wasaqa ak li nga xam ne moom la ëmb lépp nga xam ne lépp loo xam ne moom la ëmb moom guddi gi bu duggee wal xamari maa ngi waat tamit ci weer wi ida tasaqa mooy bu yaatoo daal di commencé leer moom moom moom li nga xam ne mooy weer wi la na lu tax suñu boroom ngay waat mu ne la tarka na waat naa ne di ngeen jaar te di ngeen yéeg tabakan ci ay étape tabakin tabaqin ay étape mooy di ngeen jaar ba ngeen ci xam yàlla mu daal di leen amal waaye amal leen tamit ni leen di ngeen am def leen ci seen biiru ndey ngeen génn màgg wax la ak jamono dangay ngay faatu ak boo faatoo fañ lay denc ak kañ ngay dekki ak boo dekkee fan nga jëm mu ne fama lahum la yu'minun waaye yéefér yi ana moo leen dal ba ñoom duñu gëm wax yii ma nga xam ne moom laay nettali ci sama alquran ji wa idha quri'a alayhim alquranu la yasjudun te buñ leen jàngalee sama alquran yi duñu toroxlu duñu toroxlu ba àtte yi nga xam ne moom laa àtte ak li may digle ñu daal di cee nangoo toroxlu wàcc seen bopp ni kii sujjóot dëpp jëwam ci suuf mooy nga daal di nangoo toroxlul seen boroom lu tax ñoom loolee duñu ko def balil ladina kafaru li dëgg-dëgg daal li am mooy ñi nga xamante ne nii kafaru mooy dañoo weddi yu na ñoom daal dañuy continuer mooy ñi ñi ñi ñuy weddi dañuy continuer di weddi turu gi nga xam ne mooy xéewalu borom beeg ay atteem ak ne moom sax lañ war a jaamoo mooy ñi nga xam ne dañoo suul jëf yu kaddibuuna dañuy di continuer ba noon daal lañu nar a faatoo mooy du ñu gëm borom bi di weddi kese wallahu te buur yàlla a'lamu ak moo xam bi maa yu'un li nga xam ne moom lañu dajale yi ci seen téere jëf ya ndax li ñuy jëf yëpp ñu ngi koy bind ci weddi gi ñuy weddi samay aaya samay atteeg sama ñi ma yónni loolu lépp booru yàlla ne man xam naa ko de loolu lépp xam naa ko fa bashirhum moom nag jox leen bonne nouvelle ndax ñoom waaw lii genre ironie la mooy nga nekk ci mbugal ñu naan la way neex naan neexul waay fa bashirhum yëgal leen mbugal leen bi adabin ci mbugal alimin bu tar illaa ba mu des nag ladina amanu ñi nga xam wa amilu yi tey jëf-jëf ju rafet ñoom kenn du leen bë daal di bégale naan leen yéen mbugal dina leen dal ndax ñoom du leen dal lahum ndax ñoom ñiy jëf lu baax doon gëm tey jëf-jëf ju baax de lahum dina leen ñeel